a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati qaaf kon ñu ñëwaat ci saar bi nga xamante ni mooy qaaf agsi woon nañ ci laaya bi nga xamante ni moom lañu war a tàmbalee tey muy fukk bi ak juróom benn fi boroom bi di waxe baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa laqad xalaqnal insaana wa na'lamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wariid fi boroom bi di waxe ne wa laqad wa laqad xalaqnal insaana te ñun dañoo bindoon ci lu jiitu gi nga xamante ne mooy nit gaaw a fàtte waaye nekk koo xam ne dafa nangu dafa bëgg di nekk foo xam ne ciy wéttalikoo waaye nekk koo xamante ne nii moom nit koo kële mu ne man maay ki nga xam ne maa ko bindoon ci lu jiitu de maay ki ko bind wanaa lamu te ñoo gën a xam maatu waswisu bihi nafsu li nga xam ne moom la bakkanam di jax-jaxal li koy jax-jaxal bakkanam di ko jax-jaxal la mu koy jax-jaxal même loolu nga xam ne lu nëbbu fa moom borom bi ne maa ko gën a xam wa nahnu tañun borom bi tabaaraka wa taala aqrabu ilayhi ñoo ko gën a jege moom nit min hablil waridi ci buumu xolam mooy borom bi moo gën a jege doomu aadama bi buumu xolam mooy ku mel noonu kon nan ngay war a ngistale ci moom wala di ko bañ a jaamu wala di ko mooy ndax intérêt yi keneen dam namm namm keneen wala sa namm namm topp sa bànneex ak sa bakkan mu ne id na fàttaliku moom doomu aadama bi yatalaqal mutalaqiyaani ba nga xamante ne nii wootee di bind di nasax li nga xamante ne nii di bind li nga xam ne mooy ñaar ña nga xamante ne nii anil yamini kenn ki day nekk ci ndejooram waani shimaali nekk fa nga xamante ne keneen ki nekk ci càmmoñam qa'id ñu daal di toog mooy ñaari malaaka yi nga xamante ne nii lool lay leeral mu ne maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqibun atid mu ne maa yalfidu mooy du yàbbi nit ki du yàbbi min qawlin ci wax mooy du génne benn wax ci làmmiñam boo xamante ne togg àgg na fu ñu koy togg jëf illaa lu dul ne la day nekk na fa moom muy raqibun atid raqibun ki nga xam ne moom mooy toog ci wetu càmmoñ ndejoor bi di raqib wa atid ak ki nga xamante ne mooy toog ci wàllu càmmooñ bi muy ñaari malaaka yoo yële mu ne loonu noonu lay demee ci dundam fii noonu la mooy ne lu mu fi def dinañu ko enregistrer te dinañu ko bind waje mooy lépp lu mu wax moom buy wax xam nga am na ñoo xamante ne gisoon nañu bi nga xam ne muy kiraaman kaatibiin ya'lamuuna maa taf'aluun ñoo xam ne ñu tedd lañ nekk ñoo xam ne dañuy bind li nga xamante ne mooy li ngeen di ñoom xam nañu li ngeen di jëf ñii nag moom loo wax lu ne dañu koy bind mooy ne loo fi wax maa yalfidu min qawlin rek gis nga nit ku doon wax moo tax nit ku nekk war ngaa saytu sa làmmiñ xool li nga ciy génneeg li nga ci dul génne loolu moo taxoon sayyidina siddiq di sayyidina abu bakr radiyallahu taala anhu te moom mooy ki mu doon nga xamante ni moo topp ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ki fi gën a màgg moom Seydina Siddiq nekk xalifaay yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi Seydina Umar radiyallahu anhu benn bés ci xilaafam dafa ñëw fekk ko mu nekk mu toog mu daal di laaj daal di entrer daal mu daal di koy yiir mu dugg gis mu jàpp làmmiñam bi téye ci noonu mu ne ko moolu yow xalifatu rasulillah yow xalifaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu looy def nii mu ne ko sama làmmiñ bii moom aw awradanil mawaarid teenu alkane boo xam ne fu ma won a dugg ci teeru alkane rek sama bakka sama làmmiñ wi moo ma fa dugal moo tax suñu moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ki nga xamante ne nii mooy sayyidina Muaaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ci ndénkaaneem yu am solo yooyu mu ko defoon ba nga xamante ne nii ci la ko supporté woon mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa yéeg ci mbaam dal di supporté mooy teg sayyidina Muaaz ci ginnaawam waaw moom moom moom jombalul woon boppam daal di war mbaam bu doon tey mu ngi mel ni rek moom ak moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu doon tey dañ naan nit ko roy waroo jombal sa dugg wala dugg ab ab télé ab super loolu yëpp ñàkk koo dugg ci teg ko rek ci waaye yow man dépassé naa fii loolu mooy kooku moom bakkanam sax nootal koo bay mën a defar kenn kooku mënu la defar kenn mu daal di toog ci mbaam mi teg Seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ci ginnaawam daal di koy woo ñetti woo yooyule ba mu wuyu ko bi mu koy laaj naan ko est xam nga lan mooy àqu yàlla ci jaam yi ak lan mooy àqu jaam yi ci nit ñi mu ne ko borom bee xam de yàlla ak yonentam ma yoo xam ginnaaw gi nag bi mu ko waxee loolu dinañ ci ñëw amaana beneen yoon liñ fi soxlaal mooy bi nga xamante ne nii mu koy dénk di ko jox ko ci ndénkaane yooyu ne ko kuffa alayka hada ne ko maa ngi ne ko wañ ko làmmeñ bi ne ko nag boo bëggee mucc nanga nanga nanga nanga fegal sa bopp sa sa lii tàllal ko làmmeñ bi ne ko nango fegal sa bopp sa làmmeñ mu naan ko ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam yu'khadhu mimma natakallamu bi est-ce que borom bi tabaaraka wa taala daf ñuy togg jëf daf ñuy responsabiliser di ñu fay ci li nga xam ne moom la ñuy wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam naka sakilat ka ummuka ya Mu'aaz ne ko yow Mu'aaz xamoo woon lool yow de waxinu arab boobu nga xam ne naan hé yow daal yow yal na la sa yaay ñàkk rek tekkiwul ne da koy ñaanal dëgg-dëgg na ko yaayam ñàkk déedéet mooy ni mu ko jegee ak ni nga xam ne xëy mooy ñeewante gi mu am ci moom ne ko yow lu mel noonu xamoo ko woon ne ko xanaa eh, ah, nit ñi duñ leen sëmbërtal ci biir safara ñu leen fa dugal biir safara ak seen xar kanam yi nga xam ne mooy taxaw seen taxawaayu tànk yi ca lañ leen di dugale di leen te di leen wommat di leen yóbbu safara lu dul li nga xam ne moom la seen làmmiñ yi góob kon loolu moo tax lu am am solo la toog di wax rek foo toog di wax yoo xamante ne nii mooy li ngay wax bu dee lu baax la kay waxal eskay jooju wax waaye di wax wax joo xam ne waxu jëw waxu mboosóor wax joo xamante ne yàq digganteeg li nga xamante ne tas am pénc yooyu mooy yi nga xamante ne ñoo ëpp nañoo def kon mu ne maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi kon mu ne maa yalfidu du yàbbi du wax min qawlin ci wax moom nit ki illaa lu dul ne la day mu nga fa moom raqibun atid muy raqib benn malaaka buñ naan raqib lool mooy li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi am na yeneen wax nag ci raqib ak atid waaye ñaari malaaka lañ yoo xamante ne nii ñoom ñooy enregistré di bind li nga xamante ne moom la nit ki di wax mu ne wajaat noonu lay nekk nag ci nit ki nag fii àddina bi noonu lay nekk nag ba wajaat nit bil haqq bu dee nag deleem muy dëxal ba ko boroom bi defaloon ci ay at dafa jeex nag di waaj jeex nag mu yónni ñi nga xamante ne nii nag mooy malakul mawt muy Seydina Azrailu moom mu ñëw nag ngir daal di koy faat ak ña ko ciy jàppale moom la naan wajaat mu dikk sakratul mawt li nga xam ne mooy sukuraatu dee nga xam ne ni mu mettee tartaru dee bil haqq ëndaale li nga xam ne mooy dëgg muy muy li nga xamante ne mettitu dee ñëw ëndaale dee gi nga xamante ne moom dootul jaas wa waaw bam ñu ne nag loolu nag zalika ne nag nit ka nag fekk nag mu nekk yéeféer boo xamante ne nii wala nit koo xam ne sax jullit la woon waaye nag dafa yor jikko yéeféer mooy nag di daw moom daal lu lu lépp loo xamante ne nii jàpp na ne bu ko defee daal dee moom di du du dee dina ko fexee def moo tax mu ne nag bu ñëwee naan ko ne ko zalika lii de maa kunta mooy li nga xam ne minhu tahid moom nga doon daw waaw foo dégg ñu naan gène de longévité lii de ku ko def war nga di di nga gudd mu nekk li ko borom bi daal di digal du ci def dara naan boo moom dafa ko quoi kenn du ko wax ni muy dunde waaye bu déggee ci magasin yi médecin yeeg yooyu naan ku def lii moom di nga gudd fan nga gis yooyu moom da ciy sonn ndeysaan te jamono jooju alxuraan mu ngi ko teg fële boo koy wax sax mu mer waaye mu ngi seet moom dundu addinaam gi nan la fiy gën yàggee xam nga yéeféer yi moom loolu mooy seen jikko waaye nag ko waxal yàlla xam ne bari na ci jullit ñi ñoo xamante ne nii léegi mooy jikko yéeféer dañ leen koo tuuf wal iyaadu billaah yal nañu ci borom bi tabaaraka wa taala daal di musal moo tax sukuraatay dee nag dafa nekk loo xam ne metti metti la te loolu kenn bu ci xamee ne nit baax naam texe na ëllëg wala texewul ndax sukuraat ba metti na comme li sayyidatu Aisha radiyallahu taala anha wa ardaha wax nee na man dootuma wax kenn dootuma kiiwati lenn ci sukuraatu deegu metti ginnaaw ba ma gisee sukuraatu déegu métti gi nga xam ne moo daloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu newee ci saxiixayni di saxiix al imaam muslim ibn al hajjaaj wala boog sëriñam d'abord muy al imaamul buxaari ak imaamu muslim ibn al hajjaaj rahmatullahi alayhima yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi muy génn àddina yonent suñu sayyidatu Aisha nee na mu ngi tegoon ci wetam benn benn benn baag boo xam ne ci der la woon defoon ndox boo xamante nii moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ci doon dugal feebar baa ngi metti ji ci dugal loxoom ci ndox mi di ko raay ci xar kanam bi naan laa ilaha illa allah inna lil mawti la sakaraat naan laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu amul benn buur boo xamante ne moo am sañ-sañ di ñu tëralal naan ñu jaar leen fii ñu koy topp naan baleen ñuy baax illa allah ku dul borom bi tabaraka wa taala inna lil mawti la sakaraat dëgg dëgg ñeel na ki nga xam ne mooy dee ak metti ku taratar gu ci nekk noonu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon def ba li nga xamante ne nii mujj gi mu daal di samp yëkkati li nga xam ne mooy baaraam bi al ne allahumma mu ne allahumma e yow borom bi tabaraka wa taala ar rafiq al ala maa ngi lay ñaan li nga xam ne mooy dëkkaale ba nga ba nga xam ne mooy ba gën a